وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al imaam al xaafiz an-Nawawi kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna al imaamu ñu ci chapitre deux cent vingt-sept di wax ngëneelu baabu fadli sawmi yawmi arafa wa ashura wa paswa ngëneelu woor bésub arafat ak ngëneelu woor bésub fukkeelu fan ci weeru tamxarit ak woor li nga xam ne mooy kaasuwaa mooy juróom-ñeenteelu fan bi mooy fan bi jiitu fukkeelu fan bi ci ba léegi weeru tamxarit weer wi nga xam ne mooy weer wu njëkk ci muharram ci euh, ashurul xurum yi yi taqaloo te euh, euh, muy loolu ci suñu jotaay bi ñu génn na gisoon nañ xadiisu Seydina wa Mawlana Abu Qatada mu ne woon mille 52 wa an abi qataadata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila an siyaami yawmi ashura fa qaala yukaffiru sanata al-maadiya tey nag ñu war a gis xadis yu mujj walillahi alhamdu wal minna bu ko defee masala ya ñu waxoon ci xadis bi ne waaw est-ce que dañuy ashura li gën te waxoon nañ ko bii wees bi ñuy mooy woor ko moom wala woor neuvième jour boole ci li nga xamante ne mooy onzième jour neuvième jour dixième jour wala di ak onzième jour wala neuvième jour euh, ak dixième jour kene wala dixième jour ak onzième jour wala woor leen ñoom ñett neuf dix onze wala sax dañoo toxal bés bi mooy yenn saa sax li bëggoon mooy fukkeelu fan bi la bëggoon a dindi def ko juróom-ñeenteelu fan bi loolu insha allah tey ñu gis ko comme ça ñu jeexawaale yi jëm ci wàllu ashura ah, ah. Hmm? mu ne kon hadith mille deux cent cinquante trois mu ne waan ibni abbasir mu ngi jële ci doomu abbas ji di abdallah albahru alhabru géej ji di fóore eh, xeetu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la in baqiitu ila qaabilin la in baqiitu bu dee ne yàlla def na ma ma des di dund ilaa qaabilin ba mii di ñëw mooy ashura fekkan na fi insha la asoo man kon insha allah dinaa woor at na ci yenn dana insha mooy dinaa woor man rasulullah juróom ñeenteelu fan ci weeru ashura alayhi wassalaam kon mu ne bi rawaahu solo na al imaamu muslim abul husayn léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom donga ko solo ñu ne la déedéet al imaamu ahmad sëriñam jiitu woon na ci mbokku taalibam tamit di al imaamu abu daawuda daal dina koy solo ak al imaam maaja al qazwini rahmatullahi al jamii muslim rahimahullahu taala def di ñaari eh, hadis mu ngi ko di ci eh, kitaabu siyaam ah kitaabu siyaam eh, indi ci baabul buntu bi nga xam ne day wax ne waaw ay ayyu yawmin yusaamu fii ashura wéy ban bis la ñuy woor ca ashura parce que loolu laaj la moom la mooy li ma la doon fàttali léegi waaye ca ashura benn bés bi kese ngay woor fukkeelu fan bi wala dangay ngay woor neuvième jour mooy li gën quoi boole koog dixième jour wala da ngay woor dixième jour neuvième jour dixième jour ak onzième jour wala da ngay woor dixième jour ak onzième jour wala sax jour bi kese ngay woor lii la ay wax la <laughs> léegi moo tax euh, su yenn ci surah yi wax nañu imam muslim moom deful baab kitaabu siyaam kese la def indi ay xadiisam léegi nag suraax yi ku ñëw da gis ne xadiis yi mu boole par exemple côté bi mën nañ leen a boole ci buntu sàngam ñu tudde ko noonu baabu ayyu yawmin yusaabu fii ashura léegi imaam al-Hafiz dafa indi imaam euh, Muslim ñetti xadiis yoo xamante ne yépp a yépp ci Mawlaana Ibn Abbaas la jóge léegi bu njëkk bi boobu dinañ ci ñëw léegi mais bokkul ak lii ñuy wax insha allah léegi sauf que bi ci tegu ak ñaari ñaari mujj yi yooyu ñoo kii mais bu dee kaddu yii nii imaam muslim indee nii moom imaam an-Nawawi indi nii mu ngi ko indi moom la mujjee indi ci bunt boobu ndax ñetti xadiis la fi indi mu ne wa Abu Bakr ibn Abi Shayba dinañ ñaar yëpp dañuy gis bi niroog kaddu yi d'abord après ñu gis xadiis bi mu ko jiitu euh, ñu ñëw foofu te foofu la lay waxe allah bi foofu wa haddathana wa Abu Kurayb imaam Muslim rahmatullah alayhi mu ne nettali na ma sama sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba mooy kan Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Kufi Abu Bakr al-Absi mawlaahum al-Wasiti al-asl rahmatullahi alayhi moom nag mu ngi génn àddina le deux l'an deux cent trente-cinq rahmatullahi alayhi wa Abu Kurayb ak Abu Kurayb di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi yu génn àddina moom 247 suru sëriñu waa kutubu sitta rahmatullah alayhima qaala mu ne ñoom ñaar ñoom wax nañu haddathana Waki'un ñu ne nettali nañu Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufiyu al-Hafizu al-Asbahaniyu an-Naysaburiyu al-A'waru génn àddina la 186 am na ay wuute rahmatullahi alayhi an ibn Abi Dhi'b moo ko jëlee ci ibn Abi Dhi'b ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Dhi'b Hisham ibn Shu'ba ibn Abdillah ibn Abi Qays ibn Abd Wudd ibn Nasr ibn Malik ibn Hizn ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Amiri yu al-Makhzumi yu Abul Harith yi xaritu imaamu Malik ñoo newoon noo woon fi nga xam ne mooy Madinatul Munawwara waaye moom moo magoon ñoom imaamu Malik mu ngi gane àddina la 80 génn àddina la 158 rahmatullahi ala al-jami' an al-Qasim ibn Abbas ibn Abi Dhi'b bu jël ko al-Qasim ibn Abbas al-Qasim ibn Abbas ibn Muhammad ibn Mu'att ibn Abi Lahab al-Qurashi al-Hashimi Abul Abbas almadani kii surtout Abu Lahab la <laughs> waaw surtout Abu Lahab a bokk <laughs> waaw <laughs> fay eh, Abu Lahab men kii sëtam la waaw sëtam day day jàngal nga la xadiis walla ayoo ñoo sa baay sa maam bon daa tax nga bon ayoo Abu Lahab mi ci tabbat yadaa sëtam a ngi amoo doomu Abu Lahab kenn kay alko mais keneen ki saxaaba la ah utbatun utaybatun kana qad ihtawa ya ruqayyata umma kalthum min an-nujumi wa faraqa dhayni kan najmayni idha nazalat tabbat yada zaidit <laughs> num ko waxat borom xilaas <laughs> waaw <laughs> utbatun utaybatun waaw ah, utba utayba ñoom doomu mais kenn ci ci ñoom moom la moom la ge- segg ga wala gaynde ga faat doon waaw moom moo doon woon ñàkk teggi ñu neen tibari saasaam ba ñu ñaan ko yàlla nag mu daal di moom mi nga xamante ne doomu hëbu la hëbin nga xamante ne yiis na waaw ñaan ko yàlla nag mais comme ko ñoom xamoon nañ ne Seydina Muhammadun Saadiq malgré seen kàccoorte gi ñoo gënoon a tay ne eh non attention gis nga Seydina Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam ah moom dëgg la de mooy lépp loo xamante ne moom la wax loolu lay deme waaw waaw léegi bi nga xamante ne nii nag noonu la demee eh, mu mu mu ñoom ñu ñaawe ko teggin quoi mu ñaawe ko teggin ren saa sam daal di koy ñaan yàlla mooy ñaanal ko Eh, eh, boroom bi daal di koy lu bon daal di koy dal daal di koy eh, alak waaw ne allahumma sallit alayhi kalban min kilaabi waaw kii mu ne yone kii ne nu mu tudd yone saa ne allahumma ee saa borom sa sallit yàlla na nga sëmbërtël ci kawam benn ci sa xaj yi waaw léegi nag ñuy dem Sham di commerce waaw bi ñu demee di commerce léegi nag doomu Abu Lahab ji génn ànd ci waaye moo gënoon a tay ne tay mu am problème xamoon na ne yeneen saa salaam lii mu leen ñaanal lii mu ko ñaan yàlla mu ngi nii di dem Sham takat yonent bari saa saa waxoon na ne eh, saa borom daal di sëmbërtal ci kawam benn ci sa xaj yi moo tax buñ ma sonn nekk ci mbooloo yi sawaay day kii day fexe nekk ci bu eh, ci digg bi quoi voilà nekk ci digg bi kenn du ko nekk koo xamante ne nii eh, di ko di ko di ci digg bi lay taxaw lay lay nelaw bu ko defee kenn sawaay bu ragal ne yooy bu ñëwee ñooñ dinañ ko dinañu ko aar waaye bi nga xamante ne nii sawaay ci la <laughs> ci la ci la ci la ci la ci la ci la nekk noonu rek benn segg moo jóge ne daal di koy neex ciix daal di koy faat waaw léegi nag mu xam ne la leen yoneen saa saa doon wax loolu moom du génn waaw muy ot batun otay batun waaw kaana qad ihtawaya ruqayatan umma kulthum min an-nujumi wa faraqa zayni kan najmayni id nazalat tabbat yada za'iday tabbin ma'al waxami wala za'iday tabbin ma'al waxami noonee la ko boroom alxilaasu zahabi sayyidi alxaaji malik alayhi ridwaanul maliki daal di wax <laughs> waaw waaw te kooku Utayba la woon Utayba moo doon reewan waaw moo tax xamiisa xayril waraa qad shaqqahu wasatan Utaybatun fa jazaahu Allahu bil faxami moom la non seulement ñekk teggin mu ñëw xotti yére yonent saa salaam quoi waaw akbar <laughs> gaynde gaa ko fa fekk waaw xamiisu yére xayril waraa ngeen ji mbindeef qad shaqqahu nee ko tere <laughs> waaw jàpp ki digg bi wasatan ne ko teret daal di xotti kan Utaybatun kenn ci ñoom ñi nga xam ne ñoo dencoon kenn ki sayyidatu Ruqayya kenn ki sayyidatu Ummu Kulthum te ñoom ñaar ñëpp finalement Seydina Usman moo leen denc borom Zunnurayni borom ñaari leer yi waaw ba ñoom ñaar ñëpp génnee àddina yooyu saa saa amatul benn doom bu jigéen bu muy maye benn doom bu jigéen bi dund mooy sayyidatu Fatima te may na ko Seydina Ali ba pare radiyallahu anil jami mu ne bu ma amaatoon beneen doom dinaa la ko mayaat yow Usman allahu akbar <laughs> allah waaw Zul Nuurayni boroom ñaari leer yi Seydina Usmaanu alayhi ridwaanu rahmaan waaw kon Utayba eh, moom eh, moom moo doon eh, reewantu noonu <laughs> waaw moo doon reewantu noonu daal di xotti li nga xam ne moo yéeréeb yonent bay saasaam fa jazaahu llahu bil faghami borom bi daal di koy fay gaynde ga daal di ñëw daal di koy fadd dal di koy fag faagaagal kon kii nag kantaa kii al-Qaasim ibn Abbaas moom euh, kii la <laughs> hein parce que dañu amoon euh, ay frère quoi nekkul woon ñoom ñaar kese Utbatun Utayba ak Mu'attib mi Mu'attib doomu Abu Lahab la woon voilà doomu Abu Lahab voilà moo la alqasim ibn abbas kon muy alqasim ibn abbas ibn muhammad ibn mu'attib ibn abi lahab al-qurashi al-hashimi al-lahabi ndax ngir euh, askana leen ci abu lahab ñu xam ne ah ni surtout abu lahab lañ abul abbas al-madani ñii na abu muhammad nekkoon ku baax te xa génn àddina la cent trente kon jàppal surtout Abu Lahab mooy nit bon teewul boo ne man daal saamaam bonoon na jaratul ma fiy nekk di jéem a baax baaxul déedéet baax baaxul da ngay baax kanal te kenn man ngaa raw ñëpp an Abdullah ibn Umayr kon al-Qasim ibn Abbas mu jël Abdullah ibn Umayr muy Abdullah ibn Umayr Abu Muhammad mawla Umm al-Fadl ah, bint al-Harith yaay sayyidina Abu eh, ibn al-Abbas al-Hilaliya Euh, moom nag gisuma kañ mu ngi génn àddina la mais kañ la génn àddina lool gisuma ko léegi euh, mu ne la'allahu qaala an abdillah ibn abbas mu ne dafa mel dane moom abdullah ibn umayr kene mu ngi jële lii ci abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf al qurashi al hashimi daal euh, bayka bëggi doomu àddina Euh, ci atum embargo ma mooy la dix ci ginnaaw bi ñu ne leen sa alayhi salaam ca Cheikh Abu Talib génn àddina la soixante-huit fële ca at-Taif radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la in baqitu ila qabilin la asuumanna at-taasi' wa fi riwayati abi bakr qaala ya'ni yawma ashura voilà mu gis ne lii mooy kàddu yi imaam muslim la in baqiitu imaam an-Nawawi bu ma defee ilaa qaabilin ba at mii di ñëw de insha allah la asuumanna dinaa woor man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-taasi'a li nga xamante ne nii mooy eh, at-taasi'a mooy juróom-ñeenteelu fan mi mu ne wa Abi Bakr Abu Bakr ibn Abi Shayba moom ci riwaayam dane qaala rahimahullah yaani lim ci jublu ban ban taasi'a lan mooy ci yawmu ashura bisu ashura la léegi nañ xool hadis bi jiitu woon bi imam Muslim njëkkoona bi foofu mu ne woon wa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani al-imam Abu al-Husayn Muslim rahimahullah mu ne te nekkal lañu al-Hasan ibn Ali di al-Hasan ibn Ali al-Hulwani di al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudali Abu Ali ñi ne Abu Muhammad al-Makki al-Hulwani ar-Rayhani al-Khallal rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana ibnu abi maryam mu ne ki ñu nettali mooy doomu abi maryam de Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim si yowoon ci ibn abi maryam al-Jumahi bokkoon ci waa Quraysh waaye al-Misri yu Abu Muhammad génn àddina la 224 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Yahya ibn Ayyub mu ne ki ñu nettali mooy Yahya ibn Ayyub di Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi Abul Abbas almisriyu mawlaahum rahimahullahu taala génn àddina la 168 am na ay wuute rahmatullahi alayhi moom moom Yahya léegi nag moom saduq la rubbama axta léeg-léeg mu def def la rahmatullahi dëggu la léeg-léeg mu daal di juum annahu mu ne qaala mu ne haddathani Isma'il ibn Umayya mu ne ki ma nettali mooy Isma'il ibn Umayya Isma'il ibn Umayya ibn al-Ashdaqa <laughs> ibn al-Aas <laughs> ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya ibn la wax ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Umayyi gisoon nañ maamam kii kii mu tuddaal <laughs> al-Ashdaq al-Ashdaq beneen affaire Amr ibn Sa'id gisoon nañu xadiis bi nga xam ne moo ko jëloon Seydina Usmaan gisoon nañ ko fii ci Riyaad moom nii la kii waxoon ne ko euh, alxuzaa'i saxaaba ba alxuzaa'i mu ngi ci turam euh, abu shurayh wala abu shurayh ka alxuzaa'i moom la waxoon ne ko a li ayyuha al amir waaw mooy bàyyi waaji waaw al ashdaq moom muy amr ibn sa'id moom ci boppam euh, di ba Ismaïl moo doon gouverneur bu yéeme ba rek nekkoon na gouverneur u Médina moom tamit waaw toogaloon fa doomu Muawiya ji après ñu ne dañuy jéem a déjjati Abdallah ibn Zubayr Makka parce que ci dissidents yi lañ ko boole woon ñi nga xam ne nangul woon seenu nguur waaw moo doon ñuy defar di préparer armée yi ngir ñu dem Makka daal di fay taal xare ba Abu Shurayh al-Adawi euh, radiyallahu ne woon euh, ne ko izan bi permettez-moi ô oh, l'émir voilà ma wax la ay kàddu yoo xam ne keroog bi koy leen saasam di wax sama xool takk na ko samay bët ñu ngi doon xool yeneen tubaab yi saasam samay nopp takk bi yeneen saasalam muy wax mais mooy boroom bi borom euh, Makka boroom bi moo ko def xorma moo aram moo ko def sanctuaire moo fi tere képp koo xam ne képp kenn mu fiy xeex bu kenn ci sama gannaaw ñëwee di euh, laye le fait que yeneen saa saam kat xare woon na fi kon nan ngeen ñu bañ a xaree lool kon lool sunna loo xeex ñoo xam ne teguwuñ ci yoon makka loolu noonu sunna la yeneen saa saam def na ko yeneen saa saam xamoon na ne façon yu mel nii dinañu am. ba moo taxoon mu ne bu kenn ci ñoom ñëwee liggéey ma a li ma def nee ko boroom bi man moo moo moo izan li nabi wala yazan lak bo ba yàlla moo permetre permettre ne yonent bi alayhi salaam ndawam bi te yow kenn joxulu ci digal yow mii ko bëgg a léegi nag mu ko. waa ji naan ko ginoo maa xam xam nga rek Amr ibn Sa'id moom xam nañ ni meloon waaw moo tax it gis nga keroog niñ ko faate ni nga xam ne mbokkam ni <laughs> Abdul Malik na Marwan ni nga xam ne noonu la ko noonu la ko faate loolu woon nañ ci voilà <laughs> tam ay mbokk lañ kan moom moo misral na woon di doon def dissidence eh, ne woon dara fii parce que Marwan Marwan mbokkam la ñoom ñu ay mbokk lañ voilà dane woon moom bu baree xali xilaafa gi moo ko Abdullah kii doomam ji nii eh, moo ci war a tegu voilà kon nag affaire bi mu indi dissidence ba sa jo xaw a naa gane waaye ñu nax ko eh, ba ba wax ak moom ba mu bàyyi waaw yu mel noonu foo ko seetloo yow nga fekk am nguur goo xam ne dafa nekk nga ñëw ba bëgg leen fee jëlee ba daanaka def say mbir ba jekku leen gaa yi wax ak yow nga bàyyi ne la noo duggaatal ci kii bi ñun ñëpp benn lañu on est commun on benn te loolu day may suñu noon yi ñu gën ñoo mën a ci wëg yooyu te waa ji dominé woon ne moom baax na voilà ne baax na léegi c'est bon duggaat foo seetee kooku ay fanam c'est compté mooy nguur ko ka yor ko dina ko rey benn bés Amr ibn Sa'id noonu la ko euh, euh, Abdul Malik ibn Marwan del waaw moom du gaatee ba kii ko jox ko ay gaaj ay kii après lu mujj da koo faat ah. waaw bam nee rakkam ji Sulaymaan aywa dem julli ji da ko bala maa ñëw danga ko faat waaw ah, Sulaymaan nag affaire bi xaw a kii quoi moom loolu xaw a diis ci moom quoi mu ñëwaat fekk ne faatu ko mu lu nekk mu wax ko ko waaye daal gisoon nañ ko waaw loolu yaataloon nañ ko finalement faat nañ al mu faat al ashdaq ci boppam daal di koy assassiné ñu raylu ko mu dee waaw <laughs> loolu day xew-xew jamono bu yàggul rek dañuy day fàttali nga xam ne mbir yi eh, affaire nguur moom xëccoo nguur ci yooyu ci noonu lay deme moom kay boo ko tàmbalee noonu moom ba ba dominé moom. jël def sa rébellion ba ñëw ba daanaka nangu capital bi moom noonu la defoon Amr ibn Sa'id ñëwoon na ba nangu Sham yu bari daal di fay kii ci Dimask ba mais finalement gars yi daa bàyyi ba amir bi génnoon Abdul Malik xalifa bi génnoon am bu demoon mu daal di jaar ci gannaaw xam ne jamonoy faiblesse la waaye ba mu ci duggaatee ba mu nangoo après dañ ko da koo faatlu waaw xew-xewu jamono bu yàggul gis nga Russie <laughs> waaja waaw loolu kay boo ko jekkoo moom bu yoboo nga dem ba ci biir rek commencé nga nga dem ba ci biir këpp nguur ga nga comme que noonu ngeen fi nekk yow itam bu keneen amee doole këpp la mais bés boo bàyyee naan kii de toute façon yow yàqu nga na la leer ne say jours c'est compté moo tax waaja ka yoroon armée parallèle bi li gaa yi wax am ñu bari ñum yor Afrique ak tamit ci xeexu Ukraine bi mu xëy yóbbu ñu bari ba dooleem fës ak ya nga xam ne yu bari ay terres yoo xam ne xaw na repousser Ukrainiens yi am ñu nangoog yooyu tax ba pare bon euh, mu jàpp ne le président actuel de la Russie daal daa xaw a faible waaw <laughs> waaw <laughs> waaw ba gis nga naan def monsieur Poutine <laughs> al al raïs Vladimir daal di def lan def ba daal di ñëw ba nar a nangu kii yu bari waaye marche sur Moscou kay la doonoon a def tàmbali woon waaye dem ba ci biir ñu wax mu arrêté noo gis nu mujje quelques weer lañ ci teg <laughs> avion xaw ma hélicoptère ba gaa yi dugg ca la gaa yi placé bombe tël avion ba expl avion wala hélicoptère ba explosé ca kaw gaa yi di am rumeur est-ce ci la bokkam ci la bokkul mu ngi woon ci ñi ci biir ak ne sa saa yi kay xamoon waroon naa xam loolu <laughs> al asdaq mi <laughs> lu jiitu woon fuuf da loolu rek waaw di fàttali rek la kii waxoon mbiru boo booy xëccoo yenn yi ngir àddina Seydi El Hadji Malick doon wax radiyallahu anhu waaw ne àddina boobu eh, eh, eh, daa nekk loo xam ne jiifa la te loolu xadiis yo leen saasal la gisoon nañ fii ci Riyaad bi mu rombee benn mbëy soo xam ne asak <laughs> waaw benn gàtt woom dafa faatu ba pare nopp ya tuuti yonent bay saa saa romb ci marché bi saxaaba yi dar ko mu romb benn bëy as mbëy soo xamante ne benn chèvre bu ndaw ab chèvre bu ndaw euh, daal di boo xam ne nopp yi daa gàtt mu xëcc ci nopp yi ne kan moo ana kan moo bëgg lii am lii ci ñaata ci diram bu doon dund sax noppam bu doon daa fekk buy dund noppam yu gàtt yi rek ab ab ab ab ci moom waxatu walla moom mu nekk mayit doo xam ne dafa faatu nekk cadavre ilay cadavre sa mbëy laa saa ah, sam lii luñ koy doyee ci dara ah. mu ne waaw kay waaw addina nag moo gën a ñàkk solo ko mbay fii ngeen di bañ a waaw jiifa la jiifa la waaw boo xamante ne nii yu jaasimu haa fa ndar bi tilka kilaab <laughs> waaw Maodo ne radiyallahu anhu <laughs> waaw gis nga addina xadis boobu lay jëlaat rek way ko foofu ci sa jow ab kii la ab kadaawar la boo xaman ne nii mooy am midd la boo xam ne yu jaasibu haa mu ngi koy mu ngi koy xëccoo mu ngi xëccoo àddina waaw di ko xëccoo am amu àddina nguuru àddina yoru àddina yoroo bazar mooy tuuti ñan ñoo woyof doo kilaabu ay ay xaj waaw gis nga medd bu nekkee ci bërëb sharoñaar yi dañuy ñëw waaye charognard yi ñoom it bukki dañ leen fii ji te bukki ci kilaab yi la bokk mooy sànq bi ñuy wax doomu euh, surtout abu jahlin bi non abu lahabin waaw Utayba bi yonent saa salaam fa bil faghami yi borom xilaas doon wax foofu radiyallahu borom bi faye ko mu ñëw xotti yére yonent ba lay saa salaam bi faye ko gaynde ko muy wax ah fagham day nekk mooy moo tax allahumma sallit yonent saa salaam la ko waxee yàlla na nga ci kaw kalban min kilaabi benn ci sa xam nga gaynde xaj la gaynde <laughs> arab <laughs> <laughs> du chien bi ñu xam de kese de non non xaj bëw bëw non bëw bëw du du du boobu kese la ci arab jul bu la kalbun gaynde day tekki kalb segg day tekki kalb ñoomin bukkeeg façon yooyu dañuy tekki kalb ak xaj bi ñu xam muy chien petit mbaw mbaw waaw ñoom bëbi ñoomin cristal <laughs> nga bëbi turu xaj la non pas waxuma ko tudd bëbi déedéet mooy am na xaj yoo xam ne dañ leen di tudde bubi waaw dama ci xamoon xaj boo xam ne bubi lañ ko doon tudde ak ay cristal façon yu ñal noonu quoi loolu moo tax bubi zub daal di daw <laughs> bu la nee kal du lool kese la ci jublu waaw mooy gaynde ci xaj yi la bokk moo tax gaynde la ko borom bi Utayba la ko borom bi sëmbërtal mu daal di koy faat comme niñ ko waxoon leen waaw kon nag yu jaay bi bu waa ñiy xëccoo méddum euh, àddina mooy ñi nga xam ne àddinaay kese lañu wala àddina noot la leen ñoon ñi nga xam ne istahwada alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrallah ñi nga xam ne shaytaane moo leen noot fàttaloo leen ñuy tudd seen borom te xam ne àddina bii duñu fi yàggan ah, waaw loolu nag waxuñ la ne da ngay bàyyi gaay ñu yoon guur gi di yàq yow nga toog naan garaaw déedéet déedéet loolu affaire u yéene la mais ñu ëpp ñuy ut loolu affaire seen xol kese la ñuy topp ak tamit ah, une fois on est au pouvoir nos soucis d'argent c'est terminé sont terminés waaw ah, nos d'argent sont terminés waaw ah, ñun daal bu ñu jotee ci nguur gi bépp soxla bu amoon ci xaalis dina jeex ndax dinañ ci fajoo fajoo fajoo fajoo ba doyal waaw loolu nag mooy boo seetee gaa yooyu lu nekk nag la leen di jaral façon yu mel noonu nag Maodo ne la radiyallahu sayyidi alxaaji Malik waaw di xëccoo meddum àddina fahdar bi tilka kilaabu kalibu bokk xaj yooyee defal attention bala ñuy xamp sa yeel yi yóbbaale la waaw ala inna ah jii fa la de oo xam ne yu jaasi waa mu ngi koy xëccoo de ku nekk da gis eh, gaynde gi bu rëbbee ba jàpp benn ñamala wala benn antilope ah wala mu jàpp li nga xamante ne mooy bëyu àll day sëgg di lekk nga jekki bukki moom fee lay taxaw bu yëgee affaire bi waaw surtout bu dee ñu bari la xaw a jege gaynde gi ngir gaynde gi def attirance gaynde gi bàyyi topp leen bu dawee di topp ñi rek am ñeneen ñu yeneen bukki yu gaaw am luñ xàmp daw <laughs> sarañaar yi muy tam yeeg yooyu daal di ñëw tamit tiim gaynde gi ci wetu kii bi di xaar di topp buñ naree cof rek gaynde gi yëgëri ta loxo bi nar leen a fëgg tànk bi nar leen a fëggum mbéj rek ñu daw <laughs> bu gaynde gi lekkee maam gaynde lekkee ba suur <laughs> daal di dem bàyyi fa kii yi rek nga gis ñoom bukki daw si mooy xaj yooyu ak ñoom saroñaar yi ñu koy xëccoo nag yii di këf di daw ñii di nàngam boo mooy bukki moom da koy mat rek daal di daw yóbbul njabootam <laughs> loolu nag loolu la mooy mbir yi ñoom ñoo koy xëccoo kon nag yow mi am xel soril xaj yi xëccoo loo xamante ne mbir la ndeke nekk voilà waaw moo la Amru ibn Umayya nuyu Amru ibn kii Sa'id <laughs> Abu Umayya <laughs> Umayya Ashdaq waaw waaw al Ashdaq moo doon Amru ibn Sa'id kii Ismaïl sëtam la woon ibn Umayya Umayya ibn Ashdaq voilà muy Ismaïl ibn Umayya al Ashdaq moo amoon doom ju tudd <laughs> Umayya boobu nag moo jur Ismaïl bi al-Qurashi al-Umawi rahmatullahi alayhi moom siqatun sabt rahmatullahi alayhi kon Ismaïl ibn Umayya di doomu al surtout al-Ashdaq annahu sami'a mu ne dégg na Aba Ghatafan ibn Tarif al-Murri mu ne dégg na Abu Ghatafan ibn Tarif di Abu Ghatafan ibn Tarif ibn Malik al-Murri al-Hijazi al-Madani rahimahullahu ta'ala kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko en tout cas borom Euh, taqribu tahdib nee na siqa ku dëgëra ngoog rahmatullah alay an yaqulu mu ne sami'tu abdallah ibne abbas aba ghatafan mu ne man dégg na abdallah ibne abbas min gi sànk habrul umma wa tarjuman al qur'an cousin wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu wa yaqulu hiina saama mu ne bi nga xam ne saama ci la woor rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yàlla na yàlla julli coom tey salma yawma ashura bi suba ashura wa amara bu digale bi siyaamihi ci ñu woor ko côté bi gisoon nañ ko ci hadisam de qaalu ñu ne ko mais ya rasulallah mais yow dawal yàlla saa sa innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara mais yeneen saa salam nii ngay woor nii mais bés la boo xamante ne muy euh, tamxarit bii ngay woor mais bés la boo xam ne euh, mais yeneen saa salam tu'azzimuhu al-yahuda yahudi dañ koy màggal bés bi wan-nasara ak nasara ah non non seulement yahuud yi dañ koy màggal mais ak nasara si ah yeneen saa salaam léegi après dinañ ñëw mais nasaraan yi moom lu leer ci Abdullah parce gis nañ ne kat yahuud yi moom kañ ko dañ ko doon woor loolu leer na yeneen saa salaam ci boppam laaj na leen ko. ñoom ñu wax li ñuy wax léegi waa nasaraan yi nag ñu la la nasaraan yi parce que waxoon nañ la ne hadis bii gison nañu riwaaya di naan imaam Ahmad. hadis na ko Abu Hurayra ko doon Ibn Abbas radiyallahu anhu këne Seydina Nuux da ko doon woor bés bi parce que istawati safinatu al-ma'luma waaw <laughs> waaw alal juudi mustaqima ca la nga xamante ne mooy ca montagne ba euh, mooy da ko doon woor kon woor la boo xam dafa yàggoon yonent yi dañ ko xamoon ah fii dafa tudd Seydina Muusa parce que moom la gisoon yahuud yi di def mu laaj leen ñu ne loolu la waaye ça ne veut pas dire que les Nasara doonuñ ko woon def non non parce que ñoom lool de substance yàlla la woon si nga xam ne waxoon nañ sëy naa moof ñun ñëpp ñun ñëpp ci nekkoon parce que naa wa ja'alna zurriyatahu humul baqin li borom bi wax ci sourate Safaat ñu ngi ko doon wax ci hadi euh, euh, jataay jële waaw këneet borom bi daa def ñi nga xamante ne ñoo des ci kaw suuf dundal waa dëkk waa suuf dëkk suuf si jur fi ba ñu toll nii ñu weex ak ñu ñuul ak ñu mboq ak ñëpp ñooñ ñëpp surtout sëy naan wax lañ ndax borom bi nee na maa def ay sëtam moom ñooy ñi desoon ñoom la muccaloon ca mbënd ma ba mu ñëwee ñoo ne woon ci gaal ga voilà kon te sëy naa Nuux da ko wooroon shukran fa saamahu nuuhun wa Muusa shukran kon nag mu ngi noonee kon nag loolu le fait que kon booy lu yonent yi alayhi salaam xamoon naa Isa alayhi salaatu wassalaam loolu euh, yonent yi dañ koo xamoon voilà kon nag euh, kon ndax dañ ci xame ne amaana ñoom ñëpp dañ ko doon woor yonent yi alayhi salaam lu ñu xamoon la euh, doo na Muusa moo tax nasaraan yi Euh, nekk ci noonu la waaw te comme que moom sharia moo mujj bi mu ñëwee nasaxalul loolu voilà nekkul na yahuud yaa ngi koy def parce que euh, yonent la boo xam ne euh, moom rasul la dafa ñëw indaalay àtte moom Seydina Isa mais boo seetloo l'évangile bon xam nga bi bu ñu naan l'évangile ci français il y a deux parties l'évangile l'Ancien Testament ak le nouveau testament euh, euh, côté tawraat bi loolu mooy bi Seyna Muusaa yoroon après bi nga xam ne mooy al injil euh, boobu Seyna Isa alayhi salaam bi te moom ci même bi lañ ko yónni ci yahuud yi waaw wa qaala Isa ibnu Maryam ya bi mu waxee ne ñoom la man ndaw yàlla laa ci yéen ci suuratu Saff kon loolu dafa leer ke ne kon Seydina Muusa Isa alayhi salaam moom bi mu ñëwee yu bari nag euh, tawra tawraat bi yu bari nekkul da ko changé woon borom bi da ko changé woon déedéet waaw mooy àtte yu bari te injiil li ci ëpp mooy ay affaire waaraatee tooyal xol loolu moo ci pour mais àtte yi ummahatul ahkaam yi nasaraan yi doon nekke loolu lépp dafa newoon ci tawraat euh, borom bi daal di koy saxal di Seydina Isa ibnu Maryam alayhima asalaatu wassalaam ñëwee kon loolu moo tax bul dégg fii ñu ne nasaraan si nga naan hée waa nasaraan si moom mu nasaraa si lu leen dugal fii de ñu ne la lii la <laughs> lii moo leen ci daal nekk loo xamante ne dañ leen ci dugala dugal waaw wallahu taala alam kon eh, inna hada yawmun ñu ne yéen saa saa ne bis wi tu'azzimuhu al-yahuud ah. wan nasara bis la boo xam ne yahuudi dañ koy màggal ak nasara yi muy chrétien yi fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dawal yàlla saa kaana al muqbil inshaa allahu gis de mi nga xam ne mooy ñëw inshaa allah ndax borom bi ne woon na wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah te suuratul kahf bul waxati mukk bul wax dara ne dinaa def nangam ëllëg suba lu dul nga ne insha allah mu ne bi defee ñu naan in kaana al-aamul inshaa Allahu taala sumna al-yawma at bu dee at mu ñii dëgmal bu ñëwaatee bu soobee borom bi tabaaraka wa taala woor li nga xamante ne mooy eh, neuvième jour bi ci Tasu'a muy eh, juróom-ñeenteelu fan ci weeru Tamxarit qaala falam ya'ti mawlaa Ibn Abbaas mu ne falam ya'ti al-aamul muqbilu hattaa Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne at mi ci tegu nag ñëwul lu dul ne rasulu rabbil alamin génn na àddina sallallahu alayhi wa sallam dem ila rafiq al a'la comme ni nga xam ne noonu lañ ko xame léegi kon hadis bi nii la ñëwee kon gis nga hadis la bu gudd ah bu dee ne côté bii bii nii mais riwaay bu njëkk bi euh, gisoon nañ dafa euh, tënkoon la in baqitu ila qaabila ila qaabilin la asuumanna na taasi léegi fii nag mu ñuy indil quelque ginnaaw lu kaaleem ak bunt bi kon mooy bunt bi nekk d'abord kon ginnaaw taxriij bi nii deuxième jàngat mooy baabu buntu deux cent vingt-sept baabu ngëneel buntu fadli sawmi yawmi wa ashura wa taasuwa wa ngi hadis bi mooy moo ci desoon ci wàllu niñ tudd bunt bi mooy ngëneelu woor arafa bésub arafaat woor en ashura mooy dixième bi fukkeelu fan bi wa taasuwaa ak fukk benn ñeent ak juróom ak ñeent juróom ñeent muy neuf léegi nag kon biñ gisee lëkkaale mooy ngëneel ndax ci yoneen saa salaam nee na man bu ma dundoon ba bu ma yàlla mayee dund ba bii di ñëw at mii di ñëw dinaa ko woor mooy yoneen tibaay saa saa bu mbébét ne dina def jaamu yàlla dina def loo xamante ne nii nga amul ngëneel waaw ah, amul ngëneel waaw kay amul ngëneel kon nag mu ngi noonu léegi nag mu des fii nañu ñëw nag ci yenn masala yoo xam ne ci la ñuy jeexale lépp lu jëm ci Ashura insha allah j'espère que je ne pas oublier certains voilà voilà certaines si masala est féminin <laughs> voilà léegi mooy premièrement te loolu waxoon nañ ko ci gàttal mooy waa mais attends hadis bi yeneen saa sam dane bu doon ne bu yàlla defee ma fekke at mii di ñëw kononte kon dinaa woor neuvième jour bi waaw woor neuvième jour bi ça veut dire quoi wala balaa boobu mais Ashura ci boppam bésu ba Ashura ban bés la ah, waaye loolu mooy laajub lan mooy laaj la mooy parce que hadisu na Abbas bi te mooy hadis boobu moom la imaamu Muslim njëkk indi xoolal nañ ko wax après bu ko defee nga gën a xam kon lu tax li tax nga naan ma lii mooy laajub la <laughs>